fi qasidatihi masalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi at-tasawwuf wahal ida mantafa yaa fal afdal xultatuhu li kasbi xayrin yaxsulu aw afdalul uzlatu lil fawaa'idi aydan li muxlisin muridin aabidi ida afaadat fikratan walam yutiq ala adan naasi bi sabrin yattafiq kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw li ñu gisoon li léegi nag dañuy gaaw insha allahu taala waaw parce que am na solo mais <laughs> Eh? <laughs> li am solo lii lépp am solo waaw boo kiiwee rek dañ dañ ciy takk léegi kon nañ continuer li tey xam naa insha allah ah loolu laa yaakaar voilà pour l'instant loolu laa yaakaar voilà léegi nag muy dugg ci beneen mbir ginnaaw bi mu la waxee fi nga xam ne day war nit ki beew yi nga xam ne fa lay ware bu dul loolu day xaram léegi nag mu lay wax yoo xam ne àggul ci xaram est ce que sax bu boobaa waa ji beru du gën wala boo ñàkk a beru yi dajaloo euh, euh, euh, jaxasoo nit ñi ban moo ci gën ci boobale lool nag lay dikk mu ne waxal lii ab laaj la boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ab questionnement la ab masale la boo xamante ne nii ñoom bu ñuy laaj di ko laajte di ko questionné wu këne waa waxal ndax ida man tafayaa ñaar yiñ la wax mooy fasaadi diini ndaw cam si di ragal yàqub diineem bu dee boobu dafa deñ dugg ci fitna koo xam ne diis na lool te moom manu koo ñan jañ ndax lottu na ci waaye ñaar yooyu bu dee dafa deñ nag loolu boroom xam-xam yi wute nañ est-ce que est-ce que fal afdalu est-ce que li gën mooy xultatuhu daal di daje daal di jaxasoo ak nit ñi est-ce moo gën li kas bi xayrin tahsulu est-ce que jaxasoo gi moo gën li kas bi ngir fag bu xayrin yiiw goo xamante ne yaxsulu dina ko ci ane ca jaxasoo ga muy jaxasoo bu boobaa na est-ce que mu bàyyi beru gi ndax yële dañ na ci est-ce que loolu moo gën ngir mu mën a am yiiw goo xam ne jaxasoo gi muy jaxasoo jaam yi ak mbindeefu yàlla yi dina ko ci amee te mu doon wéet du ko ci ame waaw léegi nag loolu mooy laaj bi mu ne aw wala boog afdalu li gën al uzlatu mooy beru mooy beru gi même malgré comme que yi dañ na sax est-ce que beru bi moo gën. lil fawaa'idi ngir ay jariñ yoo xam ne jaam bi tam si dina ko tuuf bu dee day beru même bu dee day ñaar yële dañ na aydan ba léegi li muxlisin ngir koo xamante ne ni taalibe boo xam ne cam soo xam ne day sellal dong muriidi nekk koo xam ne ku nam la dem ci boroomam di nekk jaamukatu yàlla est-ce que loolu kon gënul bu dee waa ji nii la mel koo xam ne jaamukatu yàlla la nam boroomam nekk aji sellal est-ce que mu dem di bayu même bu dee ne yii dañ na est-ce que loolu ci moom di jaxasoo nit ñi ngir am yiiw ga nga xam ne même mooy jóge ca jaxasoo ga muy jaxasoo nit ñi ban moo gën loolu ab laajte la ida afadat ndeem nekk na loo xamante ne day jariñ waaju mel nii fikratan mooy beroom goo gële bokk na waa ji nga xam ne njariñ la nekk ca beru gi mu nekk koo xam ne moom day sellal nam mu boroomam nekk jaamukatu yàlla mais est ce que moom waajoo jële même bu yee dàqoo est ce que moom gënul ci moom mu daal di beru bu dee ne beroom googu afaadak dina ko jariñ fikratan muy xalaat ci wàllu boroomam tabaaraka wa taala ak mbindum boroomam ba pare waajooju walam yutuk tamanun ala adan naasi bi sabrin yattafiq te manula dékku manula ngar dajjoo ci li nga xamante ne nii manula supporter li nga xam ne mooy lor nit ñi ci muñ goo xam ne bu dëppoo la te war a nekk li nga xam ne noonee la war a muñee bu dëppoog lañ koy teg waaw ba pare walay sa waa ba léegi mu nekk koo xam ne da mu mu walay sa te nekkut daa tarafuin koo xam ne ca bewam ga da ciy yëkkati yëkkati lu moom laa la doon wax naan la problème la am na ñoo xam ne seen beru gi yépp dara ay suul seeni kii rek la tudde ko beru ndekete yoo seen seen seen seen seen ñaaw lañuy ñuy kaw fule ndax mënuñoo nekk nit ñi ci loolu le ndax bëgg ah jàpp ne moom moo gën nit ñi. ñu naan sa waaye manam yàlla tey sa waay yaaram moom du wax moom talul dara kurusam gii foo ko fekk mu ngi ci deram bi jublu xibla nag tey xam naa ci wàllu yooyu mag yi la bokk. wala di gis nit ñi de oh bu génnee foog ne fii mu ne ñépp war a nekk ay jaamam ndax moom jaamukatu yàlla la day wéet mu bañ a nekk ku mel noonu bi haa ca ca ca wéet ca wéetam nga muy wéet walam te fekk ba léegi gis nga <laughs> yox taj ilayhi mooy soxlawuñ ko waaw mu ne walaysa da tarafuin biha walam yotaj ilayhi li masalihin am mu ne ba léegi ba léegi laaj la de est-ce que bu dee waa ji est-ce que liy gënul ci waaju mel nii waaw nañ continuer nekkul kuy rëy rëylu di yëkkati yëkkatalu ngir amee daraja ak ay wan gaay ne du seen morom moo leen gën même bu dee waxu ko jëfam yëpp loolu lay tegtale mu bañ a nekk ku mel noonu walam yuxtaj te fekk waa yi ba léegi moom kenn soxlawu ko ilayhi ci moom amuñu aajoo ci moom comme bu nekk koo xam ne am médecin la ndax bu nekkee waa ji am médecin la dëkk bi ñàkk ay fajkat bu boobaa amul droit muy dem naan day beru dañ koo soxla wala mu nekk koo xam ne day jàngale njàngale moo xam ne manu la ñàkk xeet wi xam ko nit ñi xam ko te moom daanaka amuñu li ci doy ñu koy jàngale kooku day xaram mu nekk fi naan day dellu ngir intérêt boppam déedéet voilà moo tax mu ne walam yuhtaj te soxlawuñu aajowooñu ilayhi ci moom li masalihin ngir ay maslaha yoo xam ne xeet wi da koo soxla société bi daf koo soxla comme liñ la wax léegi mu nekk ab tëb ab tabib koo xamante ne nii docteur la nit ñi soxla ko ah feebar yaa ngi fi wopp kenn amul dara moom moo fi xam médecine moo fi jàng nekk docteur waaw nekk grand médecin ba pare ne moom day beru déedéet mu ne nag bu dee yii yépp dàqu na naam waaw kon bu boobaa moom mu beru day gën ci moom waaw loolu man dañ koo nangu koo tax ma ne woon mat ba li mu waxoon ne ñaareele bu dàqoo day day xaram waa ji di beru mooy loolu dina jëwaat ci bu dee nag eh, loo xam ne dinañ ko ko sax mën a may nit ki beru ci ay maslaha yoo xam ne ngir boppam la ngir loo xamante ne digganteem ak boroomam ndax yi yi taxoon yépp mu war a jaxasoo nit ñi loolu dafa deñ waaw mu ne bu boobaa waaw dina ko man waaw léegi nañ wax li mu wax ba pare après dinañ ñëw mu ne amma ida ala adahum sabara walam tufidu fikratan wa nadara aw innahu qasada litarafu'i biha lima fiha min at-tamattu'i fanudibat xultatuhu in salima min kulli afatin hawataha fa'lama mu ne nag amma ndaal ida ala adahum sabara wax na la jamono ji nga xam ne ci situation bi nga xam ne moom beru mën gën ci waa ji mel noonu waaw waaw waa ji beroom gi dina ko andil ay njariñ te nam ma dem ci boroomam la jaamukatu yàlla la dina sellal ngir boroomam dina ko may muy fàttale ko di xalaat ci mbiru boroomam te manu la ngaar dajjoo manu la supporter loru nit ñi bu jaxasoog ñoom ci muñ nga nga xam ne mooy dëppook lor goo gële nekkul te bu te bu beroo nekkul kuy réeréer loo ko yëkkatil yëkkatiwul boppam te nit ñi aajowuñ ko ngir yoo xamante ne ay compétence yu mu am moo xam ci wàllu diine wala wàllu adduniyaa gii kooku mu ne na am waaw waaw bu boobaa waaw kooku ma loolu mën naa gën ci moom mu ne am maa ndaal idaa ala adahum sabara kantaa nag bu dee ne nag moom mën naa muñ ci lor yi nga xam ne mooy tukkee ci jaam yi di ko dal te nag loolu di tukkee ci jaam yi mooy moom tamit day lor nit ñi voilà defante la rek bu kenn foog ne yaakaar ne yëfi waxu waxu waxu waxuñu rëy ñooñu ah, l'enfer c'est les c'est les autres ah, safara li li li bon yëpp ci nit mooy ñeneen ñi yow nga fàtte sa bopp koo kenn gënu koo yées lu tax nga jàpp ne yow nit ñi ñoo lay yàqal yow boo nekkee ñoom doo leen yàqal yàqalante la rek waaw dangay ngay juum léeg-léeg di yàqal nit ñi di leen wax loo xam ne du jaaruwul ñu lay jéggal yow itam ñu lay def ne ngay jéggal waaye gis mbir mi ci benn lorñet rek di xool benn côté rek mooy côté bi ñu lay def yow te yow doo xool côté bi ngay defaate loolu ñàkkum xel na tudd waaw mu ne amma ida bu ndaal bu dee ne moom ala adahum sabara mooy ci seeni mën na koo muñ waram tufidhu te gis nga moom bu bu dee dafa dafa dafa dafa wéet dem di beru loolee du ko jariñ fikratan benn xalaat bu fa nee xelam mépp mu ngi ci biti mu ngi lay xew Wall Street la nga xaw ne moo xaw marché muusante marché occas moom xolam xelam mépp a ngi foofu ak waaye dégg naa xam naa instant bi moom marché ba nay sànn wala gaa ya o oh, nawetaan ya wala marché ba war naa xumbu moom moom moom xel mi foofu lay ne du ko jariñ benn di xalaat ci mbiru boroomam bu wéetee nekk moom kese waaw wanadara waaw non seulement du ko fikratan wanadara du ko kii muy xalaat di bàyyi xel di settantal di xoolaat mbir yi digganteem ak boromam di xalaat loolu dara la ko ci dul may waaw aw innahu wala moom mu nekk waa joo xam ne moom qasada li tarafu'i mooy daa nekk nit koo xam ne moom bu bu beroo da ciy jublu lan mooy yëkkati yëkkati wane nit ñi ne du seen morom moom moo sell nit ñi dañoo tilim ba moom foog mu nekk foo xam ne day wéet moom dong ngir ma ne ne moo leen gën moo leen féete kaw bihaa ca xeer ca xuslaam googu ca ca beroom googu lima fiha min at-tamattu ndax la nekk ca la nga xam ne mooy beru ci ak bànneex ndax daa am nit ñépp di la di la tudd fu ne xam nga loolu daa neex ci bakkan naan moo gën a sell ci nit ñi moom moom ñépp moo ci gën a yaarame doomi baayam yépp moo leen raw muy dégg loolu tax muy gën a ndax loolu yàlla taxul ñu naan la utub sëriñ euh, euh, muy muy euh, sëriñ bi doon wax képp koo xam ne utul shaykhan murshida koo xam ne moo koy gindi kooku na leer ne seytaane mooy sëriñam haythu qasada fu mu mën di jublu fu mu mën di dem ndax lan moo tax da ngay gis ashuyukh suufiya radiyallahu anhum ñoo xam ne dañuy ñëw fekk ab taalibe ci benn mbir loo xam ne sunnaa ko digal de mais du farat ñu daal di koy tere ne ko bàyyi ko léegi nag ku xamul comme koo xam ne day woor tous les lundis ak cuisine nii nee na day roy yonent bi alayhi salaam ndax da ko doon def ndekete yoo waa ji li tax mu koy def ba mu koy commencer dëgg la yàllaa taxoon waaye nag léegi yàlla taxatul parce que nit ñi dañ ko koo miine xam nga am ñoo xam ne loolu la mooy yàlla gi ñu nekke woon nit ñi dañ koo miin di leen gis ñu koy def ba léegi am nañ kersaay ba ko bu doon ñoomi neen la ñu dem réew boo xam ne xamuñu fa kenn dootuñ ko def waaye nag fii ñu ne ñu amee fi notoriété wu dañuy woor lundi bu nekk jeudi bu nekk tax nag dootuñ ko bàyyi waaw sëriñ bi mat sëriñ nag boo ñëwee bu war laa tarbiya kook bu la gisee xool la càmbar la li muy njëkk a def danaan la bàyyil koor goo gële bu ko defee nag bu xamul naan wax nan lañ waxe moo ma yóbbu ci yàlla ba pare bëgg maa tere sunna alors que moo gën ci yow waawow ndax xam gu mu xam yow feebar bi nga amee mooy ngis tël waaw yàlla taxul de buut fi nit ñi waxatul woon ne sawaay mii ay waay moom da yaaram la ah moom daay woor rek ndeysaan mu ba wala bu demoon foo xam ne kenn xamoo mu xam ci lool ci yow moo tax mu ne la bàyyi ko ci biir nit ñépp nga xam ne ñoom xame woon nañ lool bu ko defee loolu denc sa xol boo bañee nag nangu woo shaykhan murshida goo gële ah bi gindee ah nga nekk ci li nga nekk yaakaar ne yaa ngi ci lu baax loolu la al imaam abul hasan al ghazali al shadili radiyallahu doon wax waaw ku duggul ci suñu xam-xam bi nga nekk musirran ala al wa huwa la di nga ci bàkkaar yu mag yi ndax bàkkaaru xol yooyu te doo ko yëg te al imaam al-Hafiz ibn Rajab al al-Hanbali rahmatullah alayhi dafa wax am solo bi muy sharaa yi nga xam ne mooy hadisu al imaam an-Nawawi yoo yële rahmatullah bi nga xamante ne nii ci lay wax feebar yooyu nga xam ne day laqatu ci doomu aadama. allah ay feebar yu pon i ñaan. yu mel noonu feebaru xol yoo xam ne day dëpp day daw ba ñu foog ne nit ki amu ko iblis day bàyyi ba nga xam ne jamono ji waa ji di deewee mu mobiliser lépp ngir yeesi nit boobu ci waa ji waaw mu génne ko nag bu ko defee mu aw wal iyaadu billah waaw kon nag yooyu yëpp dafa am solo bu nee ne moom beroom bi jubluwu ci di yëkkatiku yëkkatikuloog ak bànneex bi mu am ndax nu notoriété ak liñ koy tudd di ko joxoñ baaraam naan du moroomu gaa yi moo fi gën a sell mu ne ku mel nii moom bu dee nii la mel kooku moom fa nu di bat kooku li ñu li ñu nga xam ne moom la ñu moom la euh, sopp ci moom xultatuhu mooy mu daal di jaxasoo ak nit ñi nay nekk ci nit ñi te bañ a wéet ndax feebar la koy indil mais du ko indil dara tus insaliman ndeem nekk na koo xamante ne mucc na min kulli afatin hawatha mooy ndeem mucc na ci bépp gàkk-gàkk yoo xam ne lamboo na ko hein mooy daje mooy jaxasoo gi bu jaxasoo nit ñi ndax jaxasoo nit di leen lor loolu ngan di bàkkaar la yeneen waaw te bàkkaar yu yem ci sa bopp moo gën yoo xam ne day jalgati boo tax mu neen in salima ndee mucc na min kulli aafaatin ci bépp aafa ay gàkk-gàkk ak ay yoo xam ne yu bon yoo xam ne xawataha moom nag ah ak yu metti yi nga xamante ne nii ah moom la làmboo mooy jaxasoo